ñu ngi woon ci xew-xew boobule jiitu woon nañu gis li ko waral gisoon nañu ba mu amee Abu Sufyan sayyidu Quraysh daldi nay ñëw daldi na fay ñëw li yashudda fil aqdi wa yazida fil aba fil mudda doon faire semblant que ne dara yëgu dara xewul comme niñ ko gise woon ci riwaaye imaam Muusa ibn Uqba inda nañ ne ginnaaw bi mu delloo moom Abu Sufyaan ibn Harb jóge Madina dellu Makka te amul lamu la ko taxoon a génn yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa bàyyi waa Makka ci brouillard ñoom xamuñ ndax day dal ci seen kaw walla boog moom aleyhi salaatu wassalaam walla moom aleyhi salaatu wassalaam da di day bàyyi noonu mu ñaanoon keroog bi Abu Sufyaan demee pour buur yàlla daldi nëbbu bëtu waa Makka ak seen nopp yi ba bu ñu ko yëg bu ñu yëg ak ak seen lu dul ci mbetteel mu digle moom alayhi salaatu wassalaam daldi koy wax sayyidatu Aïsha na ngir mu waajal ko radiyallahu anha wa ardaaha provision wam ngir xare bi muy dem waaye xamaguñu fan la ginnaaw gi bi mu ko waxee siddiq mu wax ko jullit ñépp ne nag waajal leen ndax Makka jëm ci noonu ñu gisoon bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nekke noonu di bañ xabaar bi feeñ seydina xaatim ibn abi baltaata radiyallahu taala anhu wa daldi yónnee li nga xamante ne nii mooy ab leet jox ko benn jigéen boo xam ne am na ñu ne ci Muzayna la bokkoon am ñu ne déedéet mawlaatu ba'd bani abdil muttalib la lenn ci ñi nga xam ne jigéen la joo xam ne kenn ci doomi Abdul Muttalib yi moo ko libéré woon moom ndaw soo sële léegi nag ñun ñu ngi yemoon te ñu ngi woon defoon nañ taxriiju xadiis bi ñu koy soloo bari na soloo na ko jamaa bam des imaam ibn Maaja rahmatullah alayhi na ko noonu imaamu Ahmad ibn Hanbal Seydina Abdurrazaaq as-Samaani ak boroom ki nga xam ne mooy ibn abi shayba rahmatullah ñoom ñëpp daal dinañ koy solo na ko noonu imaam al-haythami tudd na ko ci majma'u zawaid ñun ñu ngi woon ci riwaaya bu imaamu ahli siyar wal maghazi imaam ibn isxaaq rahmatullahi wa ala mu waxoon ne bi xabaar boobu xewee fi ñu yemoon ci riwaayaam bi nga xamante ne nii boo fàttale ko dane woon haddathani moom imaam ibni isxaaq raxmatullah alayhi mu ne wa xaddatani muhammad ibn jaafar ibn zubayr an urwata ibn zubayri wa geyrihi min ulamaa'ina dane woon wa xaddatani nettali na ma muhammad ibn jaafar ibn zubayr sama sëriñ de Muhammad ibn Jaafar di doomi az-Zubayr an Urwa ibn Zubayr mu jële ci Seydina Urwa ibn Zubayr ta'ala ali Zubayr wa ghayrihi ak ñeneen min ulama ina ci borom ci borom xam-xam yi ci riwaaya bu mursal boobu bu imaam ibn Isxaaq solo woon waaye gis nañ ne wax nañ la ne xadiis bi rawaahu shaykhaan ay imaamul Buxaari wa imaamu Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi kon imaam Ibn Ishaq ci riwaayam boobu boobu nga xam ne moom lañ gisoon mu ne kon yonent bi alayhi salaatu salaam bi loolu xewee bi loolu xewee ah bi loolu xewee wa ataa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam alxabaru min as-samaa bimaa sanaa xaatibun mu ne xabaar bi dikkal ko jóge asamaan di yëgal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam li seydina xaatib ibn abi baltaa def fa ba'atha Ali ibn Abi Taalib wa Zubayr ibn al-Awwaam radiyallahu ta'aala anhumaa faqaala adrik imra'atan qad kataba ma'aha Haatib ibn Abi Balta'a bi kitaabin ilaa Quraysh yuhadhdhiruhum maa qad ajma'naa lahu min amrihim kon fii lañuy ñuy tey ci kanam lañ yemoon mooy xabaru sama dikkal ko xabaar bi jële ko jóge ko asamaan ñu ne woon lan moo xew après imaam ibn Isxaaq jële ci sëriñam yi ñu riwaaye jële ci Seydina Zub Urwa radiyallahu anhu bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam yëgee xabaar bi dikk ko ci asamaan fa ba'atha ali ibn abi taalib mu daldi yebal woolu seydina ali ibn abi taalib ak cousin wam doomu bàjjanam di az-zubayr ibn awaam ndax seydina ali ibn abi taalib ibn abdil muy ndax seydina ali ibn abi taalib ibn Abdul Muttalib az-Zubayr ibn al yaayam moo doon Safiya bint Abdul Muttalib mooy yaayu az-Zubayr ak baayu Seydina Ali ñoo bokk baay Abu Taalib leen jur eh, non lu may wax nii baayu Seydina Ali di Abu Taalib ak yaayu Seydina Zubayr di Safiya ñoom ñoo bokk papa muy Abdul Muttalib moo tax az-Zubayr ibn doomu bàjjanu Seydina Ali la wala muy doomi mooy doomu bàjjan ndax ah, Sayyidatu Safiya sœur la ci papaay Seydina Ali kon ñoom ñaar la woolu ci riwaaya bii dinañ ñëw gis yeneen riwaaya yoo xam ne wute nañu gi comme riwaaya saxiixayni insha allahu taala fa qaala yonent mi aleyhi salaatu wassalaam woolu leen yebal leen seydina ali ak seydina zubayr radiyallahu anhuma mu ne leen adrikam ra'atan dem leen nu mu dina gaawe ngeen dabi benn jigéen boo xam ne qad kataba ma'aha xaatib ibn abi balta'ata bi kitaabin ila quraysh ngeen dab benn jigéen boo xamante ne nii Xaatib ibn Abi Baltaa moo ko jox benn lettre boo xam ne mu ngi koy adressé waa Quraysh ca biir lettre ba yuhadhiruhum mu ngi leen di mettre en garde maa qad ajma'na lahu min amrina ci li nga xam ne moom lañ dajale suñu mbir moom lañu fas moom lañu yéene te moom lañu nekk benn ngir dal ci seen kaw waa Quraysh suñu mbir moomu dem ci waa Quraysh moom la xaatu bind jox ko benn ndaw ngir mu yëgal ko waa Quraysh kon gaawal yow Seydina Ali ak seydina zubayr ngeen gaaw ngeen dabi ndaw soo sële imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi ba léegi ci riwaaya bi ba léegi ci riwaaya bi mu ne su d'après sëriñam fa xaraja fa xaraja xatta adrakaha bil xaliqati xaliqati bani abi xaliqati bani abi ahmad fastanzalaha faltamasa fi rahliha falam yajida shay'a ñu gaaw génn ñu daldi ndaw dab ndaw si daldi dab ndaw si benn wàccuwaay bu ñu tudde mooy xaliqa waaw nekk diggante Medina ak waa kër diyaaru Sulaym benn ndox la nag am na tamit xaliqa am na beneen ndox boo xam ne noonu la tudd boo xam ne diggante Yamaama ak Makka la nekk te Banul moom ko waaw ci bërëb boo bële foofu noo nële diggante Medina ak kër waa Banu Sulaym yi foofale lañu daje ki nga xamante ne mooy ndaw soo sële te foofu ñu ko moomoon di waa kër Bani Abi Ahmad ñu daldi fastanzalaha ñu daldi sàkku ci moom ne ko wàccal ci waruwaay wi nga yéeg yow soxna si mu wàcc faltamasaahu fi raxliha falam yajida fihi shay'a ñu daldi koy wàcceelu ndaw si wàcc ñu fuye géléem gi ak yi mu teg ci géléem gi trouvé ci dara fa qaala laha ali seydna ali ibn abi taalib ne ko radiyallahu an inni ahlifu billah maa kudiba maa kudiba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala kudibna wala tuxrijanna lana hada alkitaaba aw la nakshifannaki seydna ali ibn abi taalib ne ko seydna ali ibn abi taalib ne ko inni axlifu billaah maa ngi wàcc yàlla ne maa kudiba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ma ne maa ngi wàcc yàlla ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñu ko jox yi mu jëlee yi mu am ba wax ñu ñu ñëw du information yu fausse wala kudib naa te ñun ñii te ñun ñii ñun ñii ndaw soxna si déglul te ñun ñii ki ñu jox information joxuñu information yu foos waaw akbar gis nga teggin yi maa kudiba mu daldi def ko majhul mooy waxuñu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam lu amul te ñun it kenn waxuñu lu amul leer na nañu yaa ngi këyit gi bi yoboo nga génne ko Seydina Ali ne ko wala tuxrijanna lana hadha alkitaab dinga ñu génneel nag te lettre biñ la jox aw la nakshifannak wala dinañ la summi ba nga set ñu seet fan la ne mu ne fa lamma ra'at al jidda min qaalat a'rid ba mu gisee ne ah kii moom kii moom fawut moom yii de toute façon wax na ma lu leer bu ma fi nekkee di jéem a nié naan ko yorum ab lettre moom moom mu mu ñu dindi sama yére yi ba ma set wecc amu ci sax ci lu mu ci lu mu ci euh, am xel yaar kii moom da koy def femme bi ne kon femme bi ne kon ba mu seetee lool détermination gi Seydina Ali ibn Abi Taalib àndal mu ne ko enri léegi du mooyul mooy tournement ton dos xooleel côté bële bu ko defee ma génneel leen lettre bi fa arada Seydina Ali daldi tourné ak Zubayr tamit radiyallahu anhuma fa xallat quruna ra'siha fastaxrajat alkitaaba minha fa dafa'athu ilay mu daldi tekki létt mi ci létt yi la ko defoon ci bopp bi ci karaw gi la ko defoon mu daldi koy mu daldi koy fecci génn ci lettre bi fa dafaathu ilayhi mu daldi koy jox seydna ali ibn taalib radiyallahu taala an mu ne fa ataa bihi rasuulallah sallallahu alayhi wa mu jël lettre bi ñu daldi dépp daldi dem yonent bi alayhi salaatu wassalaam Seydina Ali ibn Abi Taalib daal di koy jox lettre bi nga xam ne moom la ko ndaw si jox mu ne fa daa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xaatiba yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di woolu xaatib Seydina xaatib radiyallahu anhu fa qaala mu ne ko yaa xaatib maa xamalaka ala hada mu woolu seydna xaatib ibn abi baltaa bam ñëw yàkkamtiwul le neewul indil leen ma ko mort ou vif fu ngeen ko fekk na bopp ba dog déedéet dafa ko woolu bam ñëw mu ne ko yaa xaatibu maa xamalaka ala hada mu yow xaatib lan moo lan moo la poussé ba nga def lii lan moo la yóbbe lii hein lan moo la yóbbe ba sama secret bi nga xam ne moom laay bañ mu feeñ nga wax ko ñoo xam ne suñuy noon lañu te ñoom lañ bëgg a dali ci ñoom lan moo tax nga def lool fa qaala mu ne yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam wa sallama am ama wallah inni la mu'minun billahi wa bi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam maa ghayyartu wa maa baddaltu walaakinnanii kuntu imra'an laysa lii fil qawmi min aslin wala ashiira wa kaana lii bayna adhurihim waladun wa ahl fasaana'tuhum alayhim. mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam yow ndaw yàlla li ama yàlla xam na ne maa ngi wàcc yàlla ne inni la mu'minun billahi wa rasuli man deñu ma ma deñu ma di gëm maa ngi gëm ba yi may waxee yow di gëm buur yàlla di la gëm di gëm ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam maa ghayyartu wala baddalt changé wu ma sama ngëm-ngëm sama pas-pas ci diine ji changé wu ma ci dara te soppiwu ma ci dara walakinnani waaye nag man de xaatib kuntu imra'an laysa li fil qawmi fin min aslin wala ashira waaye man damaa nekk koo xam ne nit laa koo xam ne waa quraysh al qawmu fii mooy waa quraysh dama masa nekk ci ñoom aw fa cosaan awma ma fa fami mooy xaatib co comme sëy naa xaatib comme niñ ko gisoon bi ñuy def tarjama walillaahi alhamdu wal minna moom daldiwul cosaanoo Makka même bu dee ne fa la ne ba bi gàddaay bi xewee fa la jóge gàddaay daldi dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam waaye newul woon ci Quraysh moom dafa ne woon waaye du du Quraysh waaye xalifan li ba'di Quraysh la woon moo tax mu ne yonent mi aleyhi salaam waaye man de damaa nekkoon koo xam ne ci waa Quraysh awma fa cosaan te aw ma fa fami te wa kaana lii bayna adhurihim waladun wa ahlun fa saana'tuhum aleyhim te jamono jii samay doom dama am ca ñoom samay doom dañoo nekk fa moom ak sama njaboot dañu nekk Quraysh ma yëgal leen lii nag defal leen lettre bi ngir bëgg ah bu ñu joteek ñoom ñu bañ a fayyu ci sama njaboot man ndax ñeneen ku ne ci saxaaba yi jóge Quraysh gàddaay si ànd ak yow alayhi salaatu wassalaam ñoom de waa Seydina Usmaan ibn Affan radiyallahu anhu kenn du laal njabootam ba ne foofa ndax ñoom ak ñooñu ñoo bokku lépp mooy bu ñu rayee kenn ci ñoom seen bopp lañ rey te ñoom du ñu def lool te wanewuñ ci biti luy wan ne dañoo gëm yonent bi alayhi salaatu salaam kon duñ ñëw di rey ñooñ alors que bu dee xaatib la dañ naan ab doxandéem la xaaral comme que jullit yi ñooñu kii ñi ñu mën a ñi ñu mën a fayu ci ñoom mooy ñi nga xam ne ñoom amuñu kenn amuñu branche ci Quraysh amuñu fi benn tribu amuñu fi benn amuñu boobu benn camp ci Quraysh te amuñu fi benn famille ci ñooñu la ñuy fayu kenn du ci man dara alors que yonent bi alayhi salaatu salaam njabootam nga woon Quraysh al abbaas ibn abdul muttalib mi nga xam ne moom rakku baayam la mais mu nga woon Quraysh pourtant waa Quraysh euh, rayuñu ko seydna abdullah ibn abbas mi ngay dégg mais temps yooyu mu ngi Quraysh te waa Quraysh jàppuñ ko ne nañ leen ko rey parce que dañoo xam ne waa banu haashim ñoom ak ñii waa kër yonent mi alayhi salaam waa banu haashim ñi ci des nekk yéeféer Quraysh waa Quraysh du ñëw di rey ñooñu ndax bu ñu leen reyee dañoo rey ñoo xam ne ñoom ñoo bokk dañoo yaakaar ne ñoo bokk li nga xam ne moom lañ gëm léegi kon mu ne looloo tax ma def ko ngir ñu protéger ma bu ma leen defalee loolu ñu daldi may protéger ñi nga xamante ne nii ñooy sama njaboot moo tax mu bindal leen lii fa qaala Umar ibn al-Khattab Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ne yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam daani fal adrib unuqa fa inna ar-rajula qad naafaqa seydna umar ibn alxataab radiallahu anhu bi seydna xaatib waxee lool mu ne yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li daan yi bàyyi ma man umar fa adrib fa adrib wa unuqa ma dóor doqam daal di cor baatam fa inna rajula qad naafaqa ndax waa ji xaatib mii léegi nekk na naafiq piir kon bàyyil yonente ma saa saa waaye jox ma ndigal ma cor bopp bi léegi loolu laay xaar ci ndigal ndigal laay xaar Xaatib naafiq la léegi fa qaala rasulullah yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko wa maa yudrika yaa Umaru la'alla Allaha qad ittala'a ilaa asxaabi badrin yawma badr fa qaala a'maluu maa shi'tum faqad ghafartu lakum Allahu akbar Allah Allah Allah Allahu akbar yeneen bi aleyhi salaatu salaam ne Seydina Omar wa maa yudrik yaa Omar lan moo la xamal est ce que ndax xam nga yaa Omar la'alla Allah këne buur yàlla te la'alla gi mooy da ko def këne buur yàlla tekkiwul ne amaana buur yàlla non est xam nga ne wa yudrika lu la xamal këne yow Omar ibn al këne buur yàlla xool na waa ahlu Badr keroog Badar. ñoom ñi nga xam ne trois yoo yële quatorze yële wala trois cent quinze yoo yële nga xamante ne bi l'islam soxlaa ñoom ñoo taxaw jàmmarloo kéefër ak nañu bari woon muy Abu Jahlin wa hizb min Quraysh ña jàmmarloo woon jàmmarloo bu njëkk xanaa yëgoo na yow waa yow Omar këne buur yàlla lu la xamloo këne buur yàlla xool na waa Badr keroog Badar xare Badar ne ginnaaw lool ne i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum def leen lu leen neex après Badr lu ngeen mën a defit jéggal naa leen allahu akbar gisoon nañ ko min manaaqibi ahli Badr ci jaloorey waa Badar këne ñoom buur yàlla da leen jéggal lépp luñ mën a tee def ginnaaw ghazwatu badr loo waa ahlu badr waa ahlu badr te seydinaa xaatib ci ñoom la bokk yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax loolu seydinaa omar hmm? mu ne wa anzala allahu taala fi xaatib ah, suñu boroom daldi wàcc ci mbiru seydna xaatim mi ibn abi baltaa baada a'uudu billahi min ash-shaytaani ar-rajiim yaa ayyuha alladina aamanuu laa tattaxiduu aduwwi wa aduwwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda ba mu ne ilaa qawli qad kaanat lakum uswatun xasanatun fi ibrahima walladina maahu id qaalu liqawmihim inna buraau minkum wa mimma tacbuduuna min duni illah kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum alcadaawatu walbagdaau abadan xatta tu'minuu billahi waxda ila axiri alqissa muy suuratul mumtaxina wala mumtaxana mu ne suñu boroom daldi wàcce ci mbiru seydna xaatib suuratul mumtaxana aaya yoo yële yaa ayyuhal ladina amanu ee ñi gëm laa tattaxidu bu leen jàppee àddu wi samay noon wa àdduwakum ak seen noon yi awliyaa def leen ay alliés def leen ñoo xam ne dangeen di ay parandoo di di di allié ak ñoom di am ak ñoomi alliance tulquuna ilayhim bil mawadda ngeen di sànni ci ñoom di amul ñeewante ci ñoom waqad kafaru waqad kafaru bima jaakum min al haqq te ñoom weddi nañ li leen liñ leen dikkal ci dëgg muy lislaam weddi nañ leen diggal ci dëgg di yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne ilaa yi ba ni muy waxe xat kaanat lakum dëgg dëgg nekk na ci yéen lakum ñeen leen uswatun xasana modèle bu baax fii ibrahima sayidna ibrahima alxalil ala nabiyina wa alayhi salatu wasalaam walladina maa ak ñi nga xam ne ñoo àndoon moom id qa walladina id qaalu keroog ba ñuy wax li qawmihim seeni ñoñ inna ñun de bura'a u deñ nan minkum ci yéen wa mimma ta'buduna ak ci li ngeen di jaamu min dunillahi wëllif buur yàlla kafarna bikum weddi nañ leen banañ leen wa badaata pa ta ta leer na te taxaw na suñu digganteeg yéen bay na naa ñu ne nàññ feeñal bay na naa suñu diggante wa bay na kum ak yéen alaadawatum noonoo wal baxdoo ak mbañeel abadan ba faw xatta tuminu billaahi waxda ba keroon ngeen di gëm yàlla di ko jàng nangoo jaamu moom kepp dong rek te du ngeen ko bokkaaleeg leneen mu ne ba ilaa aaxiril qissa ba ni nettali bi di jeex insha allahu taala comme ni ñu doon def kon suuratul mumtaxina wala mumtaxana moom euh, mu ngi ci archive yi defoon nañ ko mu ngi ci archive yi jot nañu def ko ak euh, suñu yaay joojale soxna soxna soxna soxna mati jot nañu koo def <coughs> mu ngi ci archive yi Euh, waaye dinañ ko defaat dinañ ko defaat mais bon pas comme boobu boobu moom c'était beaucoup plus moo gën a yaatu te waxoon nañ ci qissa bi bu baax <coughs> waaye bii dañuy bàyyi comme nañ doon def rek ci fin bi buñ jeexalee fin yi ba gis njàngat yi ñuy jële ci ghazwatul fath wala fathu makka après ñu daal di gis <coughs> li nga xam ne mooy euh, tafsiru suratul mumtahina insha allah insha allahu taala kon loolu mooy riwaaye imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aley léegi ñu ñëw comme niñ ko digga woon ci riwaaye imaam al buxaari raxmatullaahi aley <coughs> waxoon nañ la imaamu muslim ibn al xajjaaj alqushayriyu annaysaabuuriyu raxmatullaahi alayhi daal dina koy solo kon imaamul buxaari raxmatullaahi alayhi mu ne xaddatanaa qutaybatu bnu saciid mu ne xaddatanaa qutaybatu bnu saciid qaala xaddatanaa sufyaan an camri bni diinaar annahu qaala axbarani alxasan bnu muhammadin annahu sami'a ubaydallah ibni abi raafi'in yaquul kon imaam albuxaari muhammad ibn ismail ibn ismail ibn ibrahim ibn almughira ibn bardisba aljonfi mawlaahum moom mu ne albuxaari mu ne moom raxmatullahi alayhi xaddatanaa nettali nañu qutayba te moom mooy qutaybatu bnu said albughalaaniyu raxmatullahi alayhi wa ala abi mu ne moom xaala mu ne xaddatanaa nettali nañu sufyaanu di sufyaan kii mooy ban sufyaan mooy sufyaanu bnu uyayna imaamu ahlil xijaaz newoon fële ca makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima moom la imaamu shaafi'i raxmatullaahi alayhi ne budul woon moom sufyaan ak imaamuna maalikum ibnu anas imaamu daaril hijrati radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma budul woon ñoom ñaar xam-xam day naaw fi nga xamante ne mooy xijaaz kon moom Sufyaan moomu mooy Sufyaan ibn Uyayna an Amr ibn Diinaar mu jële ci Amr ibn Diinaar rahmatullahi alayhi ne woon taalibe ñoom imaamu Jaabir ibn Abdillah ibn Haraam radiyallahu anhuma wa ardaahuma annahu qaala moom mu ne Seydina Amr ibn Diinaar nee na axbaranii nettali na ma al-Hasan ibn Muhammad di alxasan di doomi al muhammad annahu ko ne moom sami'a dafa dégg ubaydallah ibn rafi ibn ra ibn abi rafi' dafa dégg ubaydallah ibn abi rafi' yaquul mu naan sami'tu dégg naa aliyan radiyallahu anhu yaquul mu ne dégg na sayyidina ali radiyallahu anhu yal yàlla kontaan ci moom te gërëm ko moom sayyiduna ali ibn abi taalib asadullahi la gaalib radiyallahu anhu wa mu ne la dégg yaquulu muy wax di nettali kon xadiis bii nii seydna ali ibn abi taalib moo ko nettali mu ne ba'athani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ana wa zubayra wal miqdaada voilà fii seydna ali mi fe mi nga xam ne mooy nday daj dëpp mooy mooy nday mbilli bi moom mi fekke woon mbir mi moom mi yonent bi alayhi salaatu wa salaam yónni woon moo nettali moo tax riwaay bii moo gën a bu imaam ibn Isaaq bi ndax bu imaam ibn Isaaq bi mursal la ci Seydina Urwa bii nag ko fekke moo ko nettali wal xadiisu fi saxiixi Allahu akbar mu jaar ci Seydina Sufyaan ibn kon Seydina Ali ibn Abi Taalib mu ne ba'athani rasuulullah mu ne ba'athani yebal na ma yónni na ma rasuulullahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ana man la yebal wa zubayr ak az-zubayr wal miqdaada ak al miqdaad ibn amr ibn al aswad al miqdaad ibn al aswad ñu ko doon al miqdaad ibn amr gisoon nañ tarjamaam bokk ci njëkk gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam foofu la ca quraysh radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa fii yokkal nañu kon beneen personne par rapport ak riwaa imaam ibn Isxaaq bi dane woon yonent bi alayhi salaatu salaam dafa fa ba'atha Aliyan Ali ibn Abi Taalib wa Zubayr ibn al-Awwaam dane woon yonent bi alayhi salaatu salaam daal di yebal Seydina Ali ibn Abi Taalib ak Seydina Zubayr ibn al-Awwaam waaye fii yokkal nañu leneen këne am na keneen koo xamante ne nii boole woon naka ci mooy al-Miqdaad ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu ardaa muy kon ñu gis ne ci riwaay bi ëppoon nañu ñaar waaye ñett lañu woon waaye sax waaye euh, <coughs> am na ci beneen riwaay boo xamante ne nii foofu seydna ali ibn abi taalib riwaay boobu imaam al buxaari yi ko dane ba'athani seydna ali dane ba'athani wa aba marthadin al ghanawi wa zubayr ibn al awwam mu ne ci riwaay boobu comme nim nee ci fadlu man shahida badran bi muy wax ngëneelu ñu fekke ñi fekke badar mu ne ba'athani foofu dane seydna ali yónni na ma yebal na ma wa aba marsadin al-ghanawi seydna abu marsad al-ghanawi moom it defoon nañ tarjama walillahi alhamdu wal minna <coughs> awa zubayr ibn al-awwam ak seydna zubayr ibn al-awwam foofu à la place de miqdad waxul miqdad wax aba marsadin al-ghanawi nga ne waa nu mu demee noonu mooy ne lenn la mooy ñett lañ woon mooy ñett lañ woon ak Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala mooy al la woon Seydina Abu Marsad ak Seydina Zubayr ak Seydina Ali ibn Abi Taalib ñoom ñeent ñooñ la yonent bi alayhi salaatu salaam yónni ngir ñu gaaw dem dadi ndaw sa nga ne ma yow loolu noo ko mën a wax ñu ne la mais riwaaya yee ko Ali ibn Abi Taalib léeg-léeg am na foo xam ne ba mu koy nettali dane man la yonent ma lay saa saab yebal ak Abu Marsad al-Ghanawi ak ki nga xamante ne nii mooy az-Zubayr ibn al-Awwam fii nii ci kitaabul Maghazi fi muy waxe ci ghazwatu al-Fath mu ne foofu moom Seydina Ali ibn Abi Taalib ci saxiixu imaamul Buxaari mu ne foofu ba'athani rasuulullahi ana wa Zubayra wal Miqdaada yónni na ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man ak kan man ak az-Zubayr ak al-Miqdaad ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma radiyallahu ta'ala anhuma kon lool ah li ñu ci xame mooy feneen fi mu ne Aba Marsad ak Az-Zubayr luy noonu ak man dañ ciy xam ne kon ñoom ñett lañ woon boo ko yokkee ci ak moom say naal yi ñuy ñeent voilà léeg-léeg nag buy nettali day tudd ñaar am ku mu bàyyi fële mu tudd fadlu man shahida Badr ngëneelu ñu fekke Badar ci saxi imaamul Buxaari Seydina Ali ibn Abi Taalib xadiis boobu ba mu koy nettali ñaar la tudd Seydina Abu Marsad la wax ak Seydina Zubayr fii nii mu ne mook Seydina Zubayr la ak Seydina Miqdaad loolu tekkiwul ne kon keneen ki dafa entre temps fa jóge non mooy ñoom ñépp la woon kon mu ne moom Seydina Ali radiyallahu ta'ala anhu ba'athani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ana wa Zubayr wal Miqdaad fa qaal mu nañ intaliqu xatta intaliqu xatta ta'tu rawdata xaaxin xatta ta'tu rawdata xaaxin rawdata xaax yeneen bi aleyhi salaatu wa salaam ne leen Euh, gaaw leen ngeen dem ba ngeen dem leen nu mu gën a ba bu ngeen àggee bërëb buñ naan xaax rawdatoo xaax bu ngeen fa àggee foofale benn bërëb la bu nekk boo xam ne euh, soriwul xamraul asad xamraul asad kan moo may fàttali xamraul asad gisoon nañu xare boobu non lool moom lool moom yaakaar naa ne moom kenn ku siiwar mbir yi moom ñemeetu la taxaw naan xamraul asad mu naan lool mooy lan ano ah non ghazwatu xamraul asad bërëb ba mu amee woon loolu xanaa kay nit fàttewu ko waaye waaye xanaa déggoo la boroom xilaas waxoon xamra nadirun raqi'u xamra euh, wala xamra nadirun mooy xamraa boobu mooy ginnaaw bam ne Uhdun waqatul ghumami xamra nadirun riqa'un maw'idun ma duumatin muraysi' wal ahzabu la tanami mooy xamra moo am ginnaaw Uhdu ginnaaw ghazwatu Uhdun waqatul ghumami xamra mooy keroog bi waa ñoom Makka nga xam ne ñoo ñoo rey ñu bari ci jullit ñi ghazwatu Uhud ñuy ñibbi dem ba ci yoon bi say ñu remor jàpp leen nag ñu ne fanaan ah ci péri ñun defuñu tus dal di gañe gaay yi waruñ ëllëgee ñu jekkali leen ñuy ñibbi Quraysh nii te fekk ñu ngi fi dañuy defaraat arme ñii dañ leen a waroon a jekkali bañ leen jekkoo ñu ñëw bàyyi leen ñu dem après ñu ne dañuy retourner quoi ba ñuy retourné yeneen ci balay saaf-saam daal ñu daal di koy wax alladina qad qaala lahum nnaas inna nnaasa qad jama'u lakum faxshawhum fa zaadahum imaana mooy loolu la aaya bi doon wax ñi nga xam ne buur yàlla nit ñi dañoo ñëw te ka ñëwoon kenn la woon waaye suñu borom ne annaas ne ñoo ko dikkal leen ne yonent ci balay saaf-saam ne ko ah waa Quraysh waajal nañ de ñu ngay ñëwaat ñu ngi ñëwaat rebrousser chemin ngir daal di leen jekkale mu fogoon ne waa si jàpp ne loolu day tiital yonent mi aleyhi salaatu wasalaam waaye fa zaadahum mu yokk leen li nga xam ne mooy ngëm yàlla ak gina a samp gën a dëgëru xare boobu noonu nga xam ne da yonent mi aleyhi salaatu wasalaam ba mu ko yëgee dafa dëpp boobu noonu ngir dabi waa Quraysh comme nañ ko waxoon bu yàggul ci waa Xuzaa kenn ci waa Xuzaa dem ne waa Makka bam mu dajeeg yonent mi alayhi salaatu di di di di di di tiis di tiis di wane tiisam ci li dal saxaabaan yi ñu rey mu dem dajeeg waa Quraysh ne leen yéen de waa yonent mi alayhi salaatu am na renfort bu rëy bu bu mu jëlee Medina ñu ngi ñëw di leen dabsi si waa Quraysh daal di daal di dëpp foofu mooy ghazwatu Hamra'ul Asad voilà bërëb boo bële soriwul woon noonu foofoo nële nag. bërëb boobale bërëb bii sorwu ko woon rawdatu xaax foofu bañ àggee yonent ma ne saar-saam nag ne leen intaliqu hatta ta'tu rawdata xaaxin ba ngeen àgg rawdatu xaax fa inna biha dha'inatan ma'aha kitaabun fa khuduhu minha mu ne leen bu ngeen demee ba foofu di ngeen fa fekk benn jigéen muy voyage am na nag benn lettre bu mu yor nangu leen ko ci moom lettre boobale fii nii mooy li ma la wax ci jataay biy weesu riwaay imaam ibn Isxaaq bi rahmatullah alayhi dane fa jaa fa ataahu xabaru samaa'i yuxbiruhu bima sanaa Haatib di ko nettali li xaatib def waaye ci riwaay bi dañuy gis ni te mooy bi gën a dëgër que ne yonent bi alayhi waxu leen ne xaatib du xaatib la moo bind mbir mi daleen ne rek dem leen barawdatu xaax bu di ngeen fa dajeeg benn jigéen juy voyage yi di tukki nangeen nangu lettre ba mu yor mu ne fantalaq naa fantalaqnaa ñu daldi dem ni mu gën a gaawe ta'aada binaa xaylunaa xatta ataynaa ar-rawda suñu fas yi di ñu mooy fas yi di gaaw boo yéeg noo gëléem yi wala fantalaqnaa waa xaylunaa seen fas yi ay fas ndax xam nga fas a gën a gaaw mooy yu nii moom <laughs> fas a gën gaaw waaw rëppatal fas kursu fas fas moo gën a gaawu gëléem te comme que ku ñuy dabi la mais bu rëccee problème am ñu daldi jël seen fas yi moo tax mu ne ñu daal di dem suñu fas yi buy taw noonu di jàpp di jàpp ni mu lay yëngale yow mi ci yéeg noonu la doon def ak ñoom di leen baaje waaw fantalaqna ta'a fa'ada bina xayluna hatta atayna ar-rawda waaw ba ñu ñuy agsee ci bërëb boobale ci rawdatu xaax fa ida nahnu bid-da'ina naka lañ agsi rek daje fa ndaw si laa ilaaha illallaah Allahu akbar laa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa wallaahi alayhi salaatu wassalaam moo tax jullit moom kay wax ji mooy est-ce que wér na ni moo ko wax lool rekk yow nga war a seet ak jullit yow li nga war a seet ci wax yiñ lay toxal naan la yonent ma lay saat saat nee na wér na ngay seet bu xasee wér si firi waaw bu wérul nag lool mooy wax ji mooy kenn du ko jëfee mais bu dee wér na mu wax ñu ne moo wax mu wér lool moom yëgal ne na la gën leer sa baaraamu tànk yi nga yor ak sa taaraami loxo yeeg sa bët bi këne li mu wax noonu lay deme laa ma xaala akbar nim leen ko waxee bu ngeen àggee raw rawdatu xaax di ngeen fa fekk zaina jël leen këyit lettre ba mu yor naka seydna ali radiyallahu anhu nee na naka lañu agsi fa ida nahnu bi zaina ñu fekk fa ndaw sa faqul naa ñu ne ko nag axrijil kitaab ñu ne ko génneel lettre bi nga yor xaalat ndaw si ne leen maamaani kitaab ne leen non man man yor ban téye ban ban ban ban lettre man yoruma lettre lu ngeen ñëwee naan ma ay génneel lettre bi fa qul naa seydna ali radiyallahu anhu nee na ñu ne ko la tuxrijanna al aw la nulqiyanna thiyaab la tuxrijanna alkitaaba aw la nulqiyanna thiyaab waat nañ ci yàlla ne dogu nañu ne la tuxrijanna alkitaab ngay faire semblant que yëgóole xaw la tuxrijanna soxna si dinga génne lettre bi aw walla boog la nulqiyanna thiyaaba yére yi nga sol dinañ ko summi ba mu set wecc ngir génn téere bi lettre bi ah <laughs> comme ci riwaayu bële rek falammaa ra falammaa ra'atil ba mu gisee ne kiy fawut ak détermination totale bi mu àndal ndaw si <laughs> ne ko geesul fële fii bi mu gisee lii nag mooy wax ci moom moom de toute façon ferankulaay na soxna si benn ñaara mën a am billiini wa riqa ci woyof ak ci simplicité ak ci nooy nga génneel ñu jox ñu lettre bi wala rek on va passer méthode mooy dañ lay summi ah. dinañ la fouiller ngir génn lettre bi waaw fa axrajathu min qaasiha ndaw si daldi génn lettre bi ci léttam yi mooy dafaa'ir waaw ci la ko génne ndax ci la defoon lettre bi mu ne fa ataynaa bihi rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam fa idaa fii nee na nag ñu indi lettre bi biñ nangoo lettre bi ci ndaw si indil ko yonent bi aleyhi salaatu salaam fa ida fiihi ñu ngi fekk ci lettre bi lii ci newa min xaatib ibn abi baltaata ila naasin bi makkata min almushrikiin yuxbiruhum bi ba'di amri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ba seydna ali nee bañ ko ubbee ñu ngi ci fekk fa ida fihi min xaatib lii de lettre la bu bàyyeekoo ci xaatib ibn abi baltaata di doomu abi baltaa ila naasin bi makka ñu koy adresse ci ay nit ñoo xam ne makka lañ nekk minal mushrikiina te bokk ci yéeféeru qurayshi yuxbiruhum mu leen di yëgal bi ba'diti ci lenn mbiru yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi muy waajal te mooy ñëw quraysh Euh, lii mooy li gën a dëgër li ci ne mooy li gën a dëgër li ci ne sinon sinon a ah, <clears throat> kii nee na kii nee na imaam al-Waaqidi raxmatullah alayhi day nettali ne li nga xam ne moo newoon ci lettre ba mooy li newoon ci biir lettre bi mooy lii waaye waaye bon bon mooy affaire boobu noonu noonu wérul de loolu wérul ndax dane eh, eh, eh, kii Eh, dafa dafa lii la ci sanad boo xam ne bu mursal la kene xaatib kataba ila Suhayl ibn wa Safwan ibn Umayya wa Ikrima lettre bi ñii ponkali Quraysh yii la koy joxoon muy Safwan ibn Umayya moom mi ñu rayoon baayam Umayya ibn Xalaf Badr wa Suhayl ibn Amr mi defoon accord yi te doon jàppale waa Xuzaa waa ami Bakr ci waa Xuzaa ca sulhul Hudaybiya moo defoon accord yi ak yeneen mi alayhi salaatu salaam wa Ikrima ak Ikrima ban ibn Abi Jahlin di doomi Abi Jahl lii lañ waxoon imaam al-Waaqidi ci sanad boo xam ne mursal la te wérul anna rasulallahi kene lii wa ca lettre bi kene yonent mi alayhi salaatu salaam addana fi nnaasi bil ghazw këne moom de aleyhi salaatu daldi nay yëgle ci biir nit ñi këne day xare ji day xare ji wala araahu yuridu ghayrakum wa qad ahbabtu an yakuna lii indakum yad gisuma nag mu daldi ci bëgg xareem jooju gisuma ñeneen ñum ci war a jublu ku dul yéen waa Quraysh gisuma ñeneen ñum war a jublu ci xareem bi ñoo xam ne ñoo tax mu jóg lu dul yéen waqad ahbabtu man nag Xaatib damaa bëgg an yakuna li indakum yad lettre bii ma leen yónni tax bu xare amee suñu diggante géej yéen sama njaboot gi nekk ci seen biir yéen waa Quraysh ah ngeen protéger ma leen ngeen bañ a vengeance ci ñoom daaw leen a rey balaa jullit ñee agsi wala def leen ay otage ne leen gis nga bés bu ngeen kiiwul ñu rey leen loolu nag lay bañ waaye lii nii yë lii nii nii wérul lii nii wérul ah, boo demee ci tafsiru yaxya ibn salaam al imaam yaxya ibn salaam ibn abi thalaba moom mu ngi génn la àddina la deux ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam boo demee ci tafsiram moom yaxya ibn salaam rahmatullah alayhi ibn abi Sa'laba moom foofu dane lii moo nekk ca téere ba ci enveloppe boo bële ci lettre bi nga xam ne moom la Seydina Xaatib ibn abi Baltaa yónne woon lii wa ci nekk amma ba'd ginnaaw yaa min Xaatib ibn abi Baltaa ilaa qawmin ilaa naasin bi makkata min almushrikiin amma ba'd yaa ma'shara qurayshin fa inna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam jaa'akum bi jayshin kallayl yasiiru kassayl fa wallaahi law jaa'akum wahdahu lanasarahu allah wa anjaza lahu wa'dahu fanzuruu li anfusikum wassalaam na ko noonu la ko imaam as-Suhayli rahmatullah alayhi daal di tuddee boo demee ci ar-Rawdul Unuf rahmatullah alayhi mu ne lii moo ci ne woon amma ba'du ginnaawu ginnaawu en-tête bi yaa ma'shara Quraysh yéen mbooloom Quraysh fa inna rasulallahi ja'akum bi shay'in ka bi jayshin kal layli yasiru kas-sayl yëg leen ne yonent bi aleyhi salaatu dikkal na leen dikkal na leen hein bi jayshin mu ngi leen di dikkal ci armée boo xamante ni kallay li comme guddi la mooy ne boo armée boo xam ne foo ko làmb daj mooy ah, jayshin aramram jayshin dafa nekk arme boo xam ne kenn mënu koo dékku yasiiru buy dox nag kas sayli gis nga ni waame bu tawee inondation yu rëy yooyu le hein ouragan yi bu ñu wadd ndox yi ba ni muy dévaster collines yi di dévaster kër yi di dévaster fi mu jaar mu ne nag gis nga armée bi leen yonent bi aleyhi salaatu noonu la mel di dox muy ngi avancer jëm ci Quraysh comme ni nga xam ne la la la inondation yu fees del di ñëwee di faagaagal tsunami xam ngeen tsunami waaw nam no na ñuy def ravager foofu yépp waddal garab ya fa ne immeuble ya fa ne mu waddal dugg jaxase romb mu ne leen nag ramasser oto yi comme ay bot de foin def leen comme ay ay ay ay ay ay xob yuy naaw mu ne leen nag yonenti mi aleyhi salaatu salaam nag nu mel noon nag lay jëm armée bu mel noonu la jëm si ci yéen fa wallaahi te man Xaatib maa ngi leen di waatal ci yàlla yéen waa mbooloom Quraysh mii law jaakum waxdahu la nasarahu allahu wa anjaza lahu wa'dahu waxuma laa mu ñëw ak arme mais bu doon moom képp alayhi salaatu wasalaam moo ñëw ut si leen yéen Quraysh wat naa ci yàlla ne la nasarahu allah buur yàlla dina ko dimbali wa anjaza lahu wa'da te dina ko defal dig bi mu ko digaloon dina ko sottil te dina ko def dina réaliser dig bi mu ko defoon mooy dina ko ubbil Makka moom képp képp bu doon moom rek ñëw loolu dina am waxatuma laaj nag mu ñëw ànd ak jaysh boo xam ne amul ku ko mën a dékku muy ravager tout sur son passage mu ne loolu bindoon ci lettre boobale mu ne leen nag fanzuru li anfusikum seet leen seen mbir nag léegi nan ngeen di doxale nan ngeen di réagir wassalaam yal na jàmm nekk ci nit ñi léegi bon mais euh, bon affaire bii nii it mooy sanadan bu dee côté sanad mooy wérul léegi kon buñ ñëwaatee ci riwaay bi kon Seydina Ali radiyallahu anhu mu ne biñ indee lettre bi jox ko yonent bi alayhi salaam ci riwaay bi ñoom foofu lañu bii la fii lañuy door a yége ne kon xaati ba bind lettre bi ndax dane bi ñu ko ubbee fa ida fiihi ci lañ yége ci la fekk ci biir lettre bi këne min Xaatib na abi abi baltaata lettre bi mu ngi jóge ci Seydina Xaatib ibn abi baltaa ila naasim bi Makka jóge jëm ci ay nit bi Makka minal mushrikiin yoo xam ne ci mushrikuuna yi lañ bokk di leen yëgal li lenn ci lu yonent bi alayhi salaatu salaam di waajal mu ne fa qaala rasulullah yaa xaatib maa hada nee na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne yaa xaatib woolu xaatib ba mu ñëw mu ne ko waa yaa xaatib maa hada waa xaatib lii lan la lettre bii nii ngay bind ci foo xam ne dañ faa dem ngir xare yi nga yëgal leen ni ñu ngi ñëw te bëgguma woon mu génn maa hada lan moo waral lii qaala mu ne ko yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa laa ta'jal alay inni kuntu imra'an mulsaqan fi quraysh mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bul yàkkamti ci samay mbir ndax man dama nekk nit koo xam ne bokkuma waa ci waa Quraysh de damaa xolew woon ci ñoom noonu rek dama fa ne woon noonu waaye bokkuma woon ci ñoom moo tax mu ne walam akun min anfusiha bokkuma woon ci waa Quraysh yaqulu kuntu xalifan ren allié rek laa woon wa kaana man ma'aka min almuhaajiriina man lahu biha qarabatun yaxmuuna ahlihim wa amwaalahum man looloo sama situation ci waa Quraysh bokkuma ci ñoom seen allié kepp laa woon ñu nangu woon ma ci seen biir doxandéem laa fa woon bokkuma woon ci ñoom alors que ñi nga àndal ci muhaajiruuna yi yow alayhi salaatu wassalaam dëkkoon Quraysh ñoom am nañ fa ay mbokk yoo xam ne ñooy protéger seen njaboot ak seen alal ya fa des fa ahbabtu man nag ma bëgg ida faatani dhalika min an-nasabi fihim an attakhidha 'indahum yadan yahmuna qarabati wa lam af'alhu irtidadan 'an diini wala ridan bil kufri ba'da al-islam ko nag ba ma lii rëccee mooy bokkuma ci ñoom te sama njaboot des fa te awma li sa saxaaba yi am nga xam ne duñu mën a dal ci seen njaboot ndax seeni mbokk nga fa ci waa Quraysh lañ boo ba ma loolu rëccee nag ma ne naa leen defal lii naa leen defal lii ginnaaw ba ba ma mbiru mbokkoo rëccee ci ñoom bu ko defee mu nekk loo xamante ne nii day tax ci lañuy nan may protégele sama sama njaboot bu ñu dalee seen kaw ñu ne ah njabootu xaatib gi minimum moom seen baay seen baay wala seen seen waajur ah ñoom yëgaloon nañu kooku nag njekk boobu mu ñu defaloon bu ñu ko fayee nag di éliminer di décimer ñi nga xam ne ñooy famille ma def loolu ngir ñu protéger ci xaraabati yi samay jege ñaale yi nekk Makka yi des Makka walam mafaalhu mu ne defuma ko nag yow alayhi salaatu wassalaam irtidaadan an diini ndax génnaat ci lislaam noo de ma ginnaaw ci sama diine ji de wala ridan te tamit defuma ko ndax damaa gërëm bil kufri damaa gërëm weddi yàlla bandal islaami ginnaaw bi ma wom ma tuub defuma ko de loolu taxul de fa qaala rasulullah yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ama innahu qad sadaqakum ne moom de bi Seydina Xaatib waxee lool mu ne wax na leen li mu wax na dëgg la ne saxaaba yi radiyallahu anhum yi fa ne woon wax na dëgg de amaa waawee amaa yëgu ngeen ma yëgal leen man alayhi salaatu wassalaam xat dëgg-dëgg sadaqakum wax na leen dëgg de gis nga as-sidqu wallaahi dëgg fu ne la lay génnee xam nga lii ku mu daloon ci ñun man nga ne ku mu newoon ci ñun saa yi naa fexe lay ba génn ci te dafa wax dëgg rek am na ñoo xam ne moom jaral na leen bu doon ñoom ñu ne du ñoom ñu ne ah non lii dafa am koo xam ne dafa usurper sama écriture ay way alkadib wa ma adraka lool ñépp a ko xam suñu jamono ji ni ma la doon wax ne suuf si bu doon day xeeñ di xesaw bu dee ne dañuy def ay bàkkaar surtout wax lu amul wallahi suuf si kenn duut fi dëkk ndax ni muy pétrifié ci wax lu dëgg wax lu waxu nar ak loo xamante ne amul waaye nit ki nag nit nit ñi dañuy foog ne wax dëgg da leen di yàqal seen mbir buñ gisee sax ku wax dëgg ci loo xam ne vraiment ñu naan waa ji ko xoolal rek kii moo ñàkk xel moo ñàkk xel man loon a def ni ñépp lay wax leneen xoolal rek li tax sëriñ bi jànni ko ci biir nit ñi dal ci kawam ci ñépp te kat mënoon na am nu muy waxe rek doonu koon def ñu foog ne loolu day wàññi waa ji alors ko loolu da koy yokk Seydina Xaatib ibn Abi Baltaa mu wax dëgg yonent bi aleyhi salaam ne ama innahu qad sadaqakum ama yëgu ngeen yëg leen ma yëgal leen ama wallahi yamaa yëg leen que ne dëgg-dëgg moom qad sadaqakum wax na leen dëgg Seydina Ali nee fa qaala Umar Seydina Umar ne radiyallahu ya rasulallah daane adrib unuqa hadha al munaafiq nee na ci saasa Seydina Omar ne yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam yow ndaw yàlla li bàyyi ma ma dog doq naafiq bi fa qaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko innahu qad shahida badran wa maa yudrika la'alla allaha ittala'a ala man shahida badran qaala i'malu maa shi'tum i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum yonent mi alayhi salaatu salaam ne Seydina Omar mais kii ngay wax ma bàyyi la nga do nga cor boppam mais moom fekk na ba dara ah. te xanaa lan moo la xamal yëguloo ko ne buur yàlla xool na waa ahlu badrin ne leen jëf leen lu leen neex man seen borom jéggal naa leen def manatu ngeen a def lu mën a xari te mënatu ngeen a def loo xam ne dama koy jàpp comme bàkkaar ma lu ngeen def jéggal naa leen ndax seen jëfu Badar keroog Allahu akbar mu ne fa anzala allahu suura suñu boroom daal di wàcce saar as-suuratu gis nga as-suuratu loolu moo tax dinañ def tafsiru suuratul mumtahina insha allah yaa ayyuhalladhina amanu laa tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliyaa tulquuna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaruu bimaa jaa'akum minal haqq ila qawlihi faqad dalla sawaa as-sabil mu ne yonent bi su mu daldi wàcce suñu borom wàcce saar yaa ayyul ladina amanu yéen ñi gëm yàlla laa tattaxidu bu leen jàppe adu wi samay noonu adu wakum ak seeni noonu awliya def leen ay parando ay alliés talqoona ilayhim bil mawadda ngeen di am ñeewante ci ñoom di sànni ci ñoom ak ñeewante waqat dëgg-dëgg ñoom kafaru weddi nañ bi maa jaakum ci li leen dikkal minal haqq ci dëgg ilaa qawlihi ba waxam ba moom azza wa jalla faqad dëgg-dëgg dalla sànku na sa sabil coow yoon wi voilà kon loolu mooy riwaaye kon imaam al Buxaari bi na ko noonu la ko imaamu Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah yi kon xadis wax nañ la kene kon loolu mooy li nga xam ne moom moo fa am kene ñoom imaamu Ahmad tamit daal nañ koy solo rahmatullahi ala al-jami' kon xam naa tey dañuy yem fii kon mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam lam doon ragal mu am amut mooy xabaar ba naroon naa feeñ ndaw sa euh, ndaw sa lettre ba mu doon yóbbu bu àggoon moom mooy feeñ na mais buur yàlla mi nangu ñaanu yonentam alayhi salaatu wasalaam bi mu ne allahumma xud min asmaa'ihim wa absaarihim ne buur yàlla téyel ma seen bët yi ak li nga xam ne mooy seen nopp yi buñ ñu gis lu dul baxta lu dul ñu bett leen ñoom waa Quraysh suñu boroom nangul ko ñaanam googu ba bi fuite naree am yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy yëg ci jàngat yi dinañ ñëw ci ak li nga xam ne mooy espion xam nga lii façon espion la mooy koo xam ne loo xam ne secret défense information secret défense la divulguer lan mooy àttee kooku ci lislaam ci sharia lan mooy àttee kooku dañ koy rey wala nu ñu koy def ak yu mel noonu ak li nga xamante ne yi jëm ci njàngat yooyu insha allahu taala ci fin bi comme niñ ko yàggee defe bu ñuy def fat fat euh, fathu Makka après dinañ ñëw ci loolu léegi ci jotaay bii ñëw insha allah ñu daal di dugg nag ci yonent bi aleyhi salaatu nan la génne waaye avant lool xew-xew bii nii nan la ko boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim di tudde ci seen téere yi loolu insha allah bu ñu ko gisee daal di dugg te li nga xam ne mooy nag kañ ak kañ la voilà laaj boobu faut pas l'oublier ana kañ la lii nii xew loolu yépp insha allahu taala war nañ ko gis ci jataa bii di ñëw après ñu daal di continuer li nga xam ne ma ghazwatul Fat insha allahu taala fathu Makkata zaada allahu tashrifan wa takrima waj'alana mimman mimman yazurunahu insha allahu taala